a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi al-amiin nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina fa yaquulu al-imaamu amma ba'd fa yaquulu al-imaamu al-hujjatu al-'alamu abuu zakariyya an-nawawiyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil arba'iin ba'dal mi'atayn wa an jaabirin radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala rahimallahu rajulan samhan idaa baa'a wa idaa ishtaraa wa idaa iqtadaa rawaahu al-Buxaari rahimahu llahu taala kon al-imaamu al-haafiz mu teg ci ñaareelu xadis bi mu ne waan Jaabirin muy xadis mille trois cent soixante-huit ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis mille trois cent soixante-sept mu ne woon waan Abii Hurayrata radiyallahu anhu anna rajulan ataa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yataqaadaahu fa aghlada lahu wallahu taala a'lam bi tay mille trois cent soixante-huit mu ne waan Jaabirin mooy jële ci sayyidina wa mawlana Jaabir di doomi Abdillah radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala neena rahimallahu rahima yërëm na allahu borom bi rajulan góor goo xam ne loolu nag jigéen ci la ah, amul mafhum ida ba bu dee ne dafay jënd waaw ila ba buy jaay waaw buy jaay rahimallahu yàlla yërëm na rajulan góor goo xam ne ida ba daa nekk koo xam ne ku woyof la neex a defalanteel woyof lool loolu nag day wane ne da cee dëkkaata tamit daa nekk lool da cee sax nekk jikkoo ci moom ida ba buy jaay wa ida ishtara waaye bu demee di jënd it noon la mel daa woyof nday saan neex a neex a jëflanteel waaye wa ida qatada mooy buy laaj lañ ko yoreel nag di dem comme ni kaw kaw bi defoon bii weesu mooy loolu mu nekk koo xam ne koyof la loolu yàlla yërëm na koo kee mu ne rawahu al mu ne al imaamu al Bukhari rahimahullah moo ko solo léegi laaj bu njëkk mi mooy hmm, est moom donga moo kaa solo mu ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu rahimahullah mu indi na ko ci euh, kàddoy gafarallah li rajulin ah voilà moom dane gafara allahu imamu ahmad gafara allahu li rajulin kana min qablikum kana sahlan ida baa sahlan ida ishtara sahlan ida qada sahlan ida iqtada allah waaw <laughs> ah, mu ne gafara allahu alimamu ahmadu mu ngi ko ne musnadu jabir ibn abdillah mu ne haddathana abdulwahab ibn ata mu jële abdulwahab ibn ata al-khaffaf abu nasr al-ijli al-Basri rahimahullah génn àddina 204 rahimahullah qaala axbaranaa Israa'il ibn Yunus mu nekk ñu xabaar mooy Israa'il ibn Yunus di Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaaq Amr ibn Abdillah as-Sabi'i al-Hamdaani Abu Yuusuf di sëtu Abu Ishaaq rahimahullah génn àddina la 160 rahimahullah an Zayd ibn Ataa ibn as-Saa'ib mu jëlee ci Zayd ibn Ataa Eh, ibn Sa'ib as-Saqafi al-Kufi kañ la gane àdduna kañ la génn àdduna dajuma ko an Muhammad ibn al-Munkadir mu jëlee ko ci Muhammad ibn al-Munkadir waxa waxoon nañ la ñenn Abu Bakr ñu ne Abu Abdillah te am na frère bu tudd Abu Bakr voilà <laughs> mais Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdillah rahimahullah génn àdduna 127 ci wuute bu ci wuute bu rëy an Jaabir ibn Abdillah mu jëlee Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Sa'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari as-Salami Abu Abdillah radiyallahu anhu génn àddina entre soixante-huit ba ay wax yu wuute yi ci am mu ne annahu qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghafara Allah lii mooy hadiisu musnad imaam Ahmad mu borom bi yërëm na li rajulin jéggal na li rajulin jéggal na góor goo xam ne kaana min qablikum ku leen jiitu woon la xam nga lii kon bu nee fële eh, eh, eh, rahimallahu rajulan lool moo tax ñenn ñi ci borom xam-xam yi ne loolu xabaar mooy kii lay wax yonent bi saa saam day nettali nit nit koo xam ne ci euh, ku ñu jiitoon la ku fi newoon koo xam ne nii la doon doxale moo rax mu ne gafarallahu borom bi daal dinay jéggal li rajulin góor goo xam ne kaana min qablikum moo leen nekkoon na ci ñu leen jiitu woon la kaana ku nekkoon na sahlan ku woyofoon ida baa bu doon jaay waaye sahlan ku woyofoon la ida stara bu doon jënd sahlan ida qada waaye ku woyofoon la bu ñëwoon doon fay waaye sahlan ida qada ku woyofoon la demoon di laaj ñu daal di koy fay li nga xam ne moom lañ ko yoreel ah noonu la ko kon indi na ko noon al imam ibnu maaja moom comme imamul buxaari rahimaallahu imamu tirmidi gafarallahu li rajulin kaana min qablikum comme ni ko imam muslim kanta imam ibnu maaja comme ni ko al imamu imam muslim ak tir al buxaari indi kon léegi ñu ñëw ci riwaa imamul buxaari moom benn bërëb la ko indi kitaabul buyu baabu suhulati wa samaha fi shira'i wal bay' mu ne hadathana ali ibnu ayyash al-Imaam al-Buxaari mu ne nettal nañu sunu sëriñ di Ali ibn Ayyaash di Ali ibn Ayyaash ibn Muslim al-Alhaani Abul Hasan al-Himsi al-Bakkaa génn àddina la 219 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Abu Ghassaan Muhammad ibn Mutarrif mu nekk ñu nekk ma Abu Ghassaan mooy Muhammad ibn Mutarrif ibn Daawuud ibn Mutarrif ibn Abdillah ibn Saari al-Laythi Abu Ghassaan al-Madani al-asl at-Taymi al-Asqalaani rahimahullahu ta'aala génn àddina entre euh, cent soixante trois jàpp cent soixante neuf rahimahullahu taala qaala mu ne haddathani Muhammad ibn al-Munkadir mu nekk ñu nekk Muhammad ibn al-Munkadir gis nañ ko daan Jaabir ibn Abdillah gis nañ ko daan radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha iqtada kon mu ngoog mu ngi nii lii ko al imaamu alxaafizul Buxaari yu daal di ëndee kon lii la kaaleem ak suñu bunt bi deuxième jàngat mooy eh, yonent bi saa saa mais am na ñoom ne dañ ne noo rahimallahu dëgg la am na ñoo xamante ne nii koo xam ne mooy ku jiitu woon comme ni ko waaye imaam Ahmad beeg imaamu Tirmidi wane mais te loolu moo tax <coughs> eh, eh, loolu xabaar la dëgg la waaye dàqul ko ne ñaan la tamit voilà ñaan la te loolu moo tax <coughs> ku mel ni. al imaam ibn Habib ci Maliki yi euh, ak imaam ibn Battal ñoom ñu dëgëral loolee voilà mais loolu ñaar la kay même bu dee ne am na te loolu al imaam sharih bi euh, moom bokk na sharah sahih imaam Bukhari rahimahullah moom loolu la jàpp ne waaw mooy ñu gën a dëgër waaye nag euh, <clears throat> nga xam ne dañ ne xabaar la information la mooy riwaay imaam Ahmad ba imaam at-Tirmidhi nga xamante ne boobu da ne nit koo xam ne nekkoon na yàlla yërëm na nit koo xam ne fa jéggal na nit koo xam ne jiitoon kon loolu euh, xam ne euh, loolu moo tax euh, waaye mbir mi lenn la mooy ñaar yëpp la mooy xabaar la dëgg la koo xam ne dañu jiitoon waaye ñaan la tamit voilà ngir képp koo xam ne mel naa ngi waajooju ni nga xam ne noonu la meloon mooy loolu al al ibratu bi umumil lafz la bi xusuusi <laughs> li ñuy bàyyi xel mooy li nga xamante ne euh, du rek kam xewoon kam xewaloon noonu waaye képp koo xamante ne nii noon nga mel ci lu jayu képp ku yor jikko yooyu mooy loolu da lay daal kon samhan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi borom bi day jéggal waaye rahima yërëm na vële ghafara voilà mooy da am ghufran ak rahma ak ak rahmatu képp koo xam ne da nekk ku teey ku woyof bu dee ne da nekk ko xam ne samhan ida baa kon lëkkaale mag suñu bunt bi baabu fadli samahati fil bay'i mu ngo booy jaay waaye mu ne samhan ida ishtara kon washira ak jënd tamit mooy loolu kon nga xam ne lëkkaale ji mu ngi noone woyof bañ a nekk ku dur ku dëgër ku tar ci kaw nit ñi bu dee da ngay nangu sa xaalis wala bu dee da ngay dem eh, eh, di lebi yu mel noonu déet wala booy fay wala buñ lay laaj booy dem di laaj sa alal wala boo boo waree fay déedéet <coughs> lool wa ida qtadaa mooy wa xusnul qadaa'i wa taqaadi rafetal booy fay waaye booy demee di laaj li nga xamante ne mooy sa alal sa dû li nga xam ne loolu lañ lay yoreel nga laaj ko ci li nga xam ne mooy ci ndànk ak teey akub dal bañ a nekk di insister ci waa ji di kii voilà waaw mooy nga def ko rek ci nu mu gën a woyofe voilà ndax loolu daa nekk li nga xamante ne lu ama am solo la quoi <clears throat> voilà kon ki nga xam ne eh, eh, moom bu dee ida qada buy fay ah nga xam da koy fay ni mu gën a rafet comme niñ waxoon bu ko ci mënee tegal sax ci loo xam ne nekk lu ñu saatal mooy da ko doon def te tamit mu bañ a nekk di sonal waa ji di ko di ko repousser waaw yow am nga loo faye nga naan waaye waaw man am naa sax lu ma leen faye waaye bala mu cee jot ay leen foofu ñuy wax au lieu biñ ma koy laaj ñu laaj ba ko loolu lañ doon wax sànk waxi ñàkk te waxi waxi waxi woya di yooyu mooy lan yow yaa ngi yor alalu jàmbur gaa yi ñëw di la ko laaj nga naan ban moom de toute façon man naa leen a rembourser de mais mais <laughs> bala ñu cee jot dinañu xam parce lu rax ñu ñëw di ma ko laaje nii nii lañ ma koy laaj ah day nangam ak nangam tay ñu dee te lool femme yu bari noonu lañ mel wal iyaazu billah quoi yow yaa yaa ngi yor alalu jàmbur a àq gi am na lu am te am na ñoo xam ne bi am na kàddu mais du sax dañoo taral ci ñoom laaj gi ñu di laaj dañoo rëy yow yaa ngi yor affaire jàmbur mais mais ba fay jotee fayoo leen ko remboursé woo leen ko mais duñ la ko laaj laaj boobu ñu ko laaj la jàpp ne loolu affaire lu tax ñu koy koy laaj. waaw bu boobaa nag am naa lu ma leen fay mais balañ cee jot tay ñu dee ñooñu bokk nañu gën rëy jàpp ñu gën a rëy bàkkaar ak ku nit lañ yor ba yi. di ko repousser ci loo xam ne ñoo ko tey wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah waaw waaw moo tax hadith Abu Hurayra bi soloona lu mel nii di ko appuyer comme l'imam al wax ne mu ngi ci sunan Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ta xam al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa voilà hadis boobu la njëkk indi baabu maa jaa fi samhil bay'i wa shiraa'i wal qadaa mu jële ko ci Abu Kurayb bu sëriñu waa kutubu sita moo ñëw ba ci Seydina Abu Hurayra mu jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangool inna Allaha yuhibbu samhal bay'i samhal shiraa'i samhal qadaa mu ne dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa ta'aala dafa sopp samhal bay'i ki nga xam ne dafa woyof buy jaay samhal shiraa'i waaye woyof neexa buy jënd voilà waaye samhal qada buy fayit na ko noonu voilà kon loolu lu am am solo la ah <coughs> loolu nañ ci bàyyi xel waaye di ko jaay ne wow la ko kese yooyu ay yëfi caaxaan la voilà kon loolu day euh, dëko day mu ne walil Nasaa'i min hadiis Usmaan mu ne eh, ima Seydina al imaam al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne al imaam an-Nasaa'i solo na tamit hadiis Seydina Usmaan boo xam ne lu mu yëkkati la radiyallahu anhu mu ne adxala Allahu al-jannata rajulan kaana sahlan mushtariyan wa baa'i'an wa qaadiyan wa muqtadiyan mu ne in adxala Allahu al-janna borom bi dugal na ajjana rajulan góor goo xam ne kaana sahlan dafa newoon koo xam ne koo yoof la woon mushtariyan ku woyof la buy jënd waaye buy jaay waaye buy fay waaye buy laaj la nga xam ne moom lañ ko war a fay voilà waaw mu ne wali ahmad min hadith abdillah ibn amr nahwahu wa fihi mu ne nako noon abdullah ibn amr ca si radiyallahu anhuma al ibn al-aas ah ibn amr ibn al-aas moom dina tamit hadith mel noonu mu ca musnad al imaamu ahmad hmm? kon nag mu ngi noonu moo tax yi dañuy pousser ci li nga xam ne mooy rafet doxalin ci euh, bu ngeen doxalante seen biir seen diggante ba pare di euh, rafeti jikko foofu tamit dafay feeñ waaw jikko yu kawe yi day feeñ foofee waaw rafet ay jikko kawe yi jikko yu kawe ci foofee di waree li nga xam ne li gën a rafet quoi waaw bàyyi tamit di insister di taral ci nit ñi di ci boo xam ne ñëpp xame la ko yii tegu yii yow nit ñi buñ soxlaa sax léeg-léeg ñu am loo xam ne yow kefee ko am mais dañ naan dañ dañuy préférer non non non yii lan la la parce que diw moom su diw après sawaay kooku kooku kooku il n'est pas euh, kiiwul quoi sawaay il n'est waaw te xamul ni muy waxee fii la lay jànn ci tuur tuur nan lii baax na nit nag lool baaxul quoi voilà kon nag mu ngi noonee bàyyi tamit bi xatal ci kaw nit ñi comme l'imamul hafiz ibn Hajar wax waaw booy booy booy sàkku sa diw ñëpp xam ko wayawu dëgg la am nga am nga kàddu googu mën a wax mais nag mayu la tamit ngay ngay ngay ñàkk teggin waa ji ak tamit di di fule ay akam ay kii di dal ci kawam di kii di wax lu la neex quoi non non non mais y a des limites voilà inna li sa'il haqqi maqala mais pas n'importe quoi comme niñ ko gisa woon ci hadis bi nga xam ne <coughs> moom la ñaa génnoon kon nag mu ngi noonu kon al imaamu al an-Nawawi rahimahullahu ta'ala léegi nag mu teg ci beneen xadis Allah mu teg ci beneen xadis muy xadis mille trois cent soixante-neuf mu ne wa an Abi Qataadata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu man sarrahu an yunajjiyahu allahu min kurabi yawmi alqiyamati falyunaffis ala falyunaffis an mu'sirin aw yada anhu falyunaffis an mu'sirin aw yada anhu rawahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu mu teg ci xadis ñaareelu ñetteelu xadis mooy ñaareel ci suñu bés bi waaye di ñetteel biñ commencé téere bi balay mu ne waa nabi Qataada ta hadis mille trois cent soixante-neuf mu ngi jële ci sahaaba bi nga xamante ne mooy Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i ibn Baldum al-Ansaari rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah <laughs> parce que lil xadiis qissa quoi te te te lu mel nii daloon na euh, euh, Ka'b ibn Amr <laughs> Ka'b ibn Amr daloon na ko muy ki nga xam ne mooy Abul Yasari rahimahullah <laughs> mu ne waxaan Abi Qataadata dinañ ñëw après <laughs> inshaa Allah mu ne mu ngi jële ci Seydina wa Mawlaana Abu Qataada al-Haaris ibn Ribaa'i radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu hmm? <laughs> mu ne dégg naa ah rasulallahi yaqul dawal yàlla yu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax man sarrahu képp koo xam ne bég na te bëgg nga an yunjiyahu am na ak yunajjiyahu najjaa yunajji ah ak najaa yunji voilà boo ci ñaar yooyu yëpp man naa nekk ah manzar képp koo xamante ne nii bëgg na an yunjiyahu llahu borom bi daal di koy eh, eh, subi wala an yunjiyahu llahu borom bi daal di koy épargner fegal ko ah allah borom bi min kurabi yawmil qiyaama ci tartaru yawmal qiyaam la nga xamante ne nii mooy ay afram ay mettitay mettitam ya fay xew yawmal qiyaam bésub taxawaay ba lan lay def fal yunaffis ah na an mu'sirin na yi na na yokkalal mooy may ko délai yokkal ko délai ki nga xamante ne dafa nekk ci ay difficulté ngir fay bor boo nga xam ne moom la ko yoreel waaw na ko yokkal waay waaw ñëw na bon tay lañ waxoon waaye waa ji manul xam na ne manul ah na ko yokkal bu mu nekk di tar ci moom an monsirin aw wala boog sax yada anhu wala mu def lu gën a tee rafet lool mooy mu tey mu mu mu baal ko ko quoi voilà mu baal ko ko quoi ne ko acca léegi c'est pas grave léegi yow bor bi bor bi léegi doxatul suñu diggante c'est bon bàyyil naa la ko li wajhillahi tabaraka wa taala mu ne ku def lii ku bëgg nag borom bi yawmal qiyam mu ci les zaaf ak yu yawmal qiyam ba ci taxawaay ba na nga def benn ci ñaar yi voilà kon nag mu ngi noon mën a rawahu bi muslim al imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj rahimahullah léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom solo ñu ne bi moom donga ko solo bi dafa amoon qissa léegi ci lañ koy gisaale ci biir hadis bi al imam al muslim rahimahullah bi tafarrada bihi muslim muslim moo ci wuute comme bële imaamul Buxaari moo ci wuute woon imaam muslim indiwu ko woon biñ génn rahimallahu rajulan hazina Jaabir radiyallahu anil jamii kon bii mu ne kitaabul musaaqar baabu fadli inzaaril mu'sir voilà voilà moo ngi noonu mu ne haddathana Abul Haytham Xaalid ibn Xidaash ibn Ajlaan mu ne nettali nañu ah Abul Haytham nan la tuddoon mu ne Xaalid ibn Xidaash mooy Xaalid ibn Xidaas ibn Ajlaan Abul Haytham al-Muhallibi mawlaahum al-Azdiyu al-Basriyu rahimahullahu ta'aala génn àddina la 223 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Hammaad ibn Zayd gis nañ ko ci jotaay ba la ñu génn muy ibn dirham muy hamad ibn zayd ibn dirham al azdiyu al jahdami abu ismail al basri al azraqu rahimahullah génn àddina cent soixante-dix-neuf am ñu ne cent soixante-dix-sept rahimahullahu taala an ayuba moo ko jële ci ayub de ayub ibn abi tamima kaysan as-sakhtiyani abu bakr al basri rahimahullahu taala génn àddina 131 ci test ba rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a am na wuute rek kañ la génne àddina an Yahya ibn Abi Kathir mu jël ko ci Yahya ibn Abi Kathir li Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil rahimahullah abu nasr ñii na abu ayyub ñii na abu kathir at-ta'i mawlahum al-basri al-yamami yu génn àddina l'an cent vingt-neuf rahmatullahi alayhi am nañu ne cent trente-deux rahmatullahi alayhi an abdillah ibn abi qatada mu jël ko ci abdallah ibn abi qatada di doomi sahaaba bi di abdallah di doomu abu qatada al-harith ibn rib' ibn balduma radiyallahu anhu kii di ab doom ji abu ibrahim ñi ne abu yahya al-ansari al-khazraji as-salami al-madani yu génn àddina quatre-vingt-quinze rahmatullahi alayhi moom an anna aba kuene bàyyam di aba qatada waxoon nañ la abu qatada mooy al-Harith ibn Rib'i rahimahullah faris rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am Ali moo ko jullee la trente-huit waaye loolu bi dëgër <laughs> mooy dund na ba jamonoy xilaafa Seydina Muawiya tin muy hadis muy la cinquante cinquante-quatre ci la Ah, oh, wallahu taala aalam moom sayyidina abu qatada anna qatada aba qatada mu ne abu qatada radiyallahu anhu talaba ghariman lahu <laughs> dafa sàkku benn waay boo xam ne da koo yoreloon xaalis da ko yoreloon alal duwa léegi bi ñëwee di ko seet si ngir waa ji fay ko fatawaara anhu waa ji lëbbatu <laughs> summa wajadahu waa ji laqatu waaye mu trouvé waa ji nag <laughs> fa qaala léegi nag waa ji bi ko Seydina Abu euh, Qatada daal di retrouver nag waa ji na ko ah inni moosir ah dëgg yàlla damaa nekk jamonoy xat-xat yoo xam ne manumaa fay de fa qaala mu ne ko Allah <laughs> waaw waaw ndax yàllaa tax qaala Allah waaw waa ji na ko waaw yàlla de moo tax lii may wax mooy dëgg la du doomay kamu fule damay wax lu amul de comme ni mu baree léegi gaa yu bëri ay dóorkatu martu képp lañ ba pare nag boo leen wanee gannaaw ñu ne dox bi mu doon wala yaazu billah waaw ko foofu rek waa dóorati naa ko martu de bu ñëwatee beneen yoon ma bijjan ko sawaay ah! saa yi dafa crédit lu waay wax mu gëm yow loolu laay wax nit ñi da nekk ci lu baax gaa yi di jouer ci lu baax yooyu di di la def lu bon wal iyaazu billah <laughs> waaw waaw ah, yow eh. moo tax mu laaj ko allah est ce que yow lii ngay wax yàllaa tax lii ngay wax dëgg la mu ne ko allah waawow yàlla moo tax fa qaala inni léegi nag sëy na abu hurayra euh, abu qatada ne ko ah man de dégg naa sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul mu naan man sarrahu waaw naan képp koo xam ne dégg na an yunajjiyahu an yunjiyahu allah wala yunajjiyahu allah min kurabi yawm al qiyamah falyunaffis an musir aw yada an voilà mu ngi noonee mu ngi noon mooy baa ngi mu indi xadis képp koo xam ne daal bëgg na boroom bi euh, daal di lay fegal muccal la ci tarwaayu ta bisub taxawaay ba ah na nga yokkal dele ki nga xam ne dalaa yoreel nga ñëw bés ba mu la waroon a fay man yokkal ko te bu ko laaj leneen wala boog sax nga may ko bor bi nga teggil ko ko voilà kon lii nii xadis bu mel nii abul yasar Eh, solo imaam Muslim moo ko solo Abul Yasar bi Ka'b ibn Amr hmm? eh, moom tamit loolu la woon quoi ah <laughs> waa ji <laughs> boobu moom moo gën a neex sax parce que Abul Yasar day ñëw waa ji làqatu ci ci rollal gi quoi ba pare léegi bi mu di laaj doom ji mooy rek comme liñ naan ci wolof yi hmm? eh, que ne saa bàyyi nee na nekkuma fi saa bàyyi nee na nekkuma fi waaw man man nekkuma fi di waaw léegi nag abul yasar daal di koy kii quoi euh, kii euh, daal di koy dénicher quoi imaam muslim moo wari kitaabu zuhd waraqaat hadis la bu gudd boo xam ne gisoon nañ ko bi ñuy def tarjamaam moom seydinaa wa mawlaana Abul Yasar ah <laughs> dafa ñëw mais euh, euh, mu ñëw laajte laal di nuyoo ne anamu ñu ne ma laa ñu ne ma déedéet <laughs> nekku fi mooy nekku fi quoi léegi am benn doomam boo xam ne bon jafar la quoi xam nga gone yi saa yi ñoom léeg-léeg eh, yenn yi gars yi di kii di waaye ñoom yooyu newuñ ci saa yi fee lañuy nekk daal di mooy ne gone la goo xamante ne nii eh, ràññeegul yenn ràññee yi waaw mooy dil yi man ngeen ko dil waaye gone yooyu bu ñëwee boo mayul dañuy yàq affaire yi ah mooy dëgër na ci lekk ah am nañu ne mooy loolu quoi mooy léegi man na lekk leneen lu am ñu ne mooy jege na euh, li nga xam ne mooy euh, bulu mooy nekk koo xam ne ku mat la léegi nag Abu Lazar beeda waajo bi ma ñëwee léegi bi ma lay waxee gaa yi ne ma nekku fi doomam joo jénn ah ma ne ko yow eh fa qultu ayna abu ko yowan sa baay doom ji nag daal di wax ne ah sami'a sawtaka fa daxala arikata um <laughs> doom ji ne <laughs> ne awal yasar sa waay ne ko mu ne ko an sa baay mu ne ko sama baay de daa dégg sa baat rek mu daal dugg ci ron lalu sama yaay mu daal di làqatu <laughs> nee na ma xul awal yasar nee na ma ma ma ma ne waxul ñu ne yàq eh génnal fii laa wax <laughs> yow ah ndekete yow mii daal eh, yow génnal <laughs> génnal fii wax waxuñ la waxuñ la ya génnal nga ñëw ah fa nga daal naan ta yow ndeke xam naa fan nga nekk laa ñuy wax <laughs> waa ji nag gaal di génn nag xam nga loolu moom bari na ñoo xam ne bu ñuy bu ñuy bu ñuy teg bi yi duñ ci xalaat xale yooyu <laughs> xam nga xale yooyu lekk lekk yooyu waaw liñ gis rek la ñuy ah. <laughs> mag ñi moom ba mu leen laajee ak ah, ñoom dañ ne laa déedéet ga bu nekk laaj bu ambigu <laughs> laaj bu ambigu boo xam ne am naa ñu naan du wax loo xam ne amaana bu ko déggee jàpp ne nekku fi <laughs> ah ndax ah fa sallamtu fa qultu summa samma huwa est ce sa waay samma huwa mu ngi fi sa waay xaalu laa waaye loolu leer na mooy ndax moo ngi fi ñu ne lii waaye daal gone gi moom ñii moom ne déet daa dégg sa kàddu ah sami'a sawtaka fa daxala aryaka ummiya nee na ma ne ko génnal fii léegi nag bàyyi ji génn ko wax ma ne ko mais yow maa xamalaka ala an ixtaba'ta minni lan moo la yéen nga yoreel ma bor war ma koo fay bésu bo fay bi jot ma ñëw di la laaj ngay ñëw di ma laqatu nii lan moo la ci yéen ah mu ne ko qaala ana wallahi uhaddithuka thumma la akdhibuka de xashitu wallahi an uhaddithaka fa akdhibaka wa an a'idaka fa akhlifaka wa kunta saahiba rasulillah saa saa waajooñ nag du saxaaba mooy bàyyi waaj yi nii mu ne ko ah kaay nag ma wax ak yow comme que laaj man de wallahi ah ah dinaa la nettali te doot dinaa la wax dëgg ci te nag du ma la nar ndax ragal naa wat naa ci yàlla may wax ak yow di la nettali loo xam ne du dëgg waaye it ma lay dig fekk li ma lay dig ba ba ko joxe ba joxe jotee ma daal lay trahir du ma ko matal te yow ngay saxaabaay yonent bay saa saa ndax dañ neena wegoon xamoon nañ darajaay saxaaba fi mu tolloo waaw fa yàlla waaw moo tax ah ngay saxaaba ma lay wax lu loolu daal laa doon ragal bañ daal nga ñëw manaan la nga ñëw di ma laa may wax ay lay lool daal laa ci doon bañ wax dëgg yàlla di la wax lu amul looloo taxoon daal bi ma la déggee sa kàddu rek ma daal di dugg ci rolal bi waaw wa kuntu wallahi mu'sira te nag wallahi waat naa ci yàlla damaa nekk koo xam ne ci jamono yi xat-xat dëgg laa yor laa nekk sa mbir yi tar na ci sama côté de ngir rembourser qaala Abul Yasar wax comme li Seyna Abu Qatada wax ndax yàlla tax lii ngay wax noonu la demee qaala qultu a qultu Allah waa ne Allah waaw yàlla kese moo tax Abul Yasar ah répété waat waa ji waxaat loolu allah mu ne ko allah kay yàlla la wax dëgg yàlla yàllaay seede ne lii ma wax dëgg la léegi mu ne fa ata bi sahifatihi fa mahaaha bi yadi léegi mu indi fi nga xam ne fi la bindoon suñu boor yi ndax yonent bay saa saam alquran ci boppam ca fin suratul baqara ayatu day doon na wax ne lii leen ko bind yaa ayyuhal ladina amanu ida tadaayantum bi daynin faktub ila ajalin faktubu bu ngeen contracté ay dég da ay det ah ba ab àpp na ngeen ko bind loolu moo gën a wóor bon même bu dee amru irshad la mais moo gën a wóor voilà mooy du duñ ne koo bindul tam def def nga bàkkaar mais mooy li gën parce que ah xel yi man naa njuuy de nga ñëw jàpp ne lii nga lebale woon ndeke lebale woo woon loolu kële jàpp ne lebaloo ko woon loolu ndeke loolu bu ngeen ko bindoon ku nekk am ci benn copie wala bu lu leer loolu doon na baax moo doon gën te dina tax malentendu yu bari am léegi nag mu daal di indi moom li nga xam ne kayit ga nga xam ne fa la bindoon wala carnet bi mu bindoon det ba ma ko ameeloon fa ma xaaxaa bi yadi daal di abul yasar daal di koy effacer ci loxoom fa qaala ne ma nag in wajadta qada'an faqdini alhamdulillah bu yàlla defee yaa ngi jamonoy tartam manoo fay waaye bu yàlla defee ci kanam nga man da nga ma fay wa illaa anta fi xil sinon bu dee na manoo yow nekk nga loo dangan nga mooy amul dara lu ma lay toppeeti baal naa la ko fa ashhadu basaru aynaya <laughs> haatayni wa wada isba'ihi ala aynayhi wa sam'u udhunayya haatayni wa waawu qalbi haadha wa ashara ila manatiq qalbihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqul man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu allah fii zille te hadis bi gisoon nañ ko bi ñuy gis samatun yuzilluhum allahu fii zillihi yawma la zilla illa zillu te waxoon na la saba yooyu juróom-ñaar yooyu c'est pas juróom-ñaar yooyu kese la am na ñeneen te waxoon nañ la say naa abul yasar bi léegi nee na bi ma bi ma waxee lool ne boo amee loolu fay nag ma fay waaye boo ko amul fa anta fi xil baal naa la ko jéggal naa la ko mu ne ko gis nga sama bët yi ñaari bët yi ñoom ñoo seede xool yeneen waaw jël ñaari baaraamam jëmale ko ci ñaari bëtam ngir wan ne bëtam yii sama ñaari nopp yii ñoo dégg yonent bi saar saar sama xol bi takk euh, teg loxoom ci xol ci dënn bi rasuulallahi ndawal yàlla saar salaam wa fekk xaalam yaqulu mu nga naan man képp koo xam ne anzara mu'sira waaw waaw képp koo xamante ne nii xaare nga ki nga xam ne daa nekke ci ay xat-xat te xadis mel nii Seydina Abu Hurayra indi na ko ah di wax ne eh, borom bi da koy keral eh, mu ngi ci kanam Imaam An-Nawawi na ko indi xadis mille trois cent soixante-treize comme xadisu Seydina bii di Abul Yasari radiyallahu anhu eh, mu ne yonent bay sasa ngi ko dégg mu ne képp ko xaare yokkal dele moo seran koo xam ne daa nekk ci xat-xat ngir fay aw wada anhu sax mu def lu gën a tee naagis loolu mooy teggil ko may ko bor bi fay ko may ko ko adallahu llahu borom bi dina ko keral fii dillihi bésu ca keram nga muy keral ñun yawmal qiyaama akbar allahu akbar hmm. kon nag mu ngi noon ne eh. après ci la waxoon moom hadith sayna Abu Hurayra Abu Dharr bi at'imuhum mimma ta'kulu fekk moom itam loolu la woon la doon sol moom itam jaamam yi da doon sol comme ni mu sol la doon sol waaw jaamam yi comme moom ni mu doon sol la doon sol niñ ko ko waxee mu daal di raay bopp waa <laughs> ko sama doom bopp basura aynayya haatayni wa sama udunayya haatayni haatayni wa qalbi hada joxoñaat xol bi ne rasulallahi sallallahu alayhi mu ne at'imuhum mimma ta'kulun wa albisu mimma talbasun allahu akbar allahu akbar te après ci la doon joxe eh, ci li nga xamante ne mooy Euh, kiiwam bi quoi euh, euh, mooy mooy mooy mooy mooy mooy kiiwoo yële conseil am yu am solo yooyu ñu doon wax waaw bu bu bu la fitna dikkalee moom li ngay njëkk na nga na bu dee alal nga yor na alal ji dem te nga deseg sa diine waaw waaye ñun woo te lañ la doon wax naan la daa mel ni contraire bi lañ dégg quoi waaw waaw waaw waaw akbar moom daa mel ni c'est le contraire qu'on a entendu quoi wallahu gis nga kon xadis bi dafa niroo xadisu mooy li daal Seydina Abu Qatada nii tigi mel noonu moo daal Seydina Abul Yasar voilà mooy di sàkku def bor buñ la yoraloon nga xam ne gis nga suñu lëkkaaleem ak suñu buntu mooy ñoom saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaroon ni ñu rafetoon ni ñu doon laaje waaw Abul Yasar daa ñëw laaj na ci daa ñëw laaj est diwa gi fi gaa yi ne ko nekku fi sauf que ba xale bi génnee xam naa am na dut ci seen wax parce que léeg-léeg nit euh, euh, euh, leur timbre de voix wala bu ñu lay tontu ça trahit ay mbir mën naa niñ ne déedéet mu gis xale bi génn rek mu ne ko yow ana sa baay mu ne ko daa dégg sa kàddu dugg ci biir ñoo xam ne loolu it mooy gone ga mooy dafi dul sóoraale la mag ñiy sóoraale <laughs> waaw waaw mooy kon ci ba pare ko génnal léegi bi mu ñëwee mun a ko waa lu la teg ci ci neew ko yow <laughs> yow yaa bon ku yées ki ku nangam nangam ki nangam ak ki nangam déedéet dana ko waa yow diw lan moo la yem lan moo lan nga way na ah yaa moo ma war a fay di mën a bët lu la lii ah waa ji wax ko rek waaw waa ji wax ko tamit ci li nga xamante ne mooy ci ci ci ci lu correct voilà mooy samhan ida qada ah waaye samhan ida qada baa teey nekk koo xamante ne day neex a jëflanteel buy laaj la nga xam ne mooy diwam mooy bor buñ ko yoreel kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy husnul qada wa thaqafi rafetal hmm? baabu fadl as-samaha fi al-bay' wal akhdh wal 'ata' wa husn al-qada' wa at-taqadi rafetal booy fayeeku gis nga ñi Seydina Abu Qatada radiyallahu anhu waa ji eh, bi nga xam ne ci la ko wax loolu da ko mooy il faut tamit nga leerlu parce que nit ñi léeg-léeg ñoo nekk ñoo xamante ne li ñuy wax du dëgg waaw moo tax ñu laaj ko Allah est-ce que yàllaa tax lii ngay wax bu dee dëgg la ci yow ba bañ ko waxee nekkul parce que am na ne yàllaay tegee lu naqari mooy tege lu lu woyof moo tax nekk mooy mooy mooy yombalal loolu moo tax nekku fi di insister walla nangam ak nangam non di dañ Allah mu ne ko waaw mu ne ko ah man de dégg naa yeneen tubaab saar saar mu wax nga gis ne seen lépp sunna lañ doon dellu ko wax man sarrahu képp koo xam ne kontaan na dégloo na ko an yunjiyahu Allah borom bi nga xamante ne moom mooy muccale muccal ko ëllëg ci kurabu yawmal qiyaama ah na yokkal dele ki nga ne daa nekk ci ci jafe-jafe fay wala sax mu teggee ko ko waaw te la aaya ba doon wax wa in kaana du usra fa nadiratun ila maysara wa an tasaddaqu xayrun lakum in kuntum ta'lamun waaw bu dee ne waa ji nga xam ne da leen a yoreel daa nekk ci xat-xat ba la fay léegi jamono da ngeen te woon fa nadiratun waaye xaaraleen ko ila maysara ba kera muy muy muy jàppandi ci moom waaye loolu loolu lu baax la waaye li gën mooy wa an tasaddaqu ngeen jéggal ko sax mbir mi ne ko waa may nañ la ko def nañ ko ngil wajhillahi tabaraka wa ta'ala xayrun lakum moo gën ci yéen in kuntum ta'lamun ndax xam ngeen ko parce que lu tax dalay may keeraanga borom bi daal di lay lan daal di lay muccal ci li nga xamante ne mooy tartaru yawmal qiyam waaye ci hadiisu abu yasar bi dalay may borom bi daal di lay keral yawmal qiyam kon kay loolu moo gën ci yéen in kuntum ta'lamun waa keroog yàlla yawmal qiyaam gënul lépp loo mën a am ci àddina askay moo tax wa mu ne wa an tasaddaqu xayrun lakum moo gën ci yéen waaye in kuntum ta'lamun naa xam ngeen ñu bari nag xamuñ hadith yi waaye boo man njortu gu rawet gi ma am mooy bu ñu bari ñoo xamante ni dañuy taral yenn yi bu ñu xamoon yi loolu jaral na leen ko waaw jaral na leen ko ñun dañu teggil waa ji waaw waaye tamit ñi nga xam ne ñooy contracté dette il faut pas yooyu tamit ñi nga xam ne ñooy ut ay bor di di leb bu ñu jouer tamit que ne waaw diw nangam ngay jaar di ngir di jouer ci ay ay ay ay gentillesse xam nga ci ko loolu tamit du lu rafet du lu baax waaw voilà mu ngi noonu waaw boo teggalee waa ji non seulement dalay teggil borom bi teggil la tartaru yawmal qiyam ne dalay keral bés ba nga xamante ne nii ca suufu arasham bés bi nga xam ne amul keram lu dul keram comme ni muy ñëw xadiis Seydina Abu Hurayra te ñu gis leen li ci Abul Yasari radiyallahu ta'ala anhu <laughs> wa arda <laughs> Allahu akbar Allahu akbar ah Allahu akbar loolu am na solo ah loolu kon al imaam al haafiz mu teg